am nag jikko ju baax bon mooy in ya radi gis nga te alal ji muy ut bu demee ba sonn ci nii wala sax loo xamante ne nii dañ koy dañuy joxe kese boo ko joxee mu mu gërëm waaw ah moom kay foo gise mu tagg nit intérêt personnel am kese la loo xam ne yëfi mondain kese la waaye wa in <laughs> buñ ko xañee nag <laughs> wa in lam yu'ta lam yarda <laughs> beneen bi saxita boo day day xunnuwa ah. non day xunnu di mer di kaas wala gars yi nii lañu mel waaw <laughs> ñooñu moo tax yeneen bay saa ñu mel noonu mu leen doon jox waaw waxoon nañ la ne moo tax affaire yooyu lu jar ba bàyyi xel la <laughs> yow bala ñuy agsi foofu lëkkaale bi kon bi mooy yow fexeel ba yow jàmbi addina bii kii lii nga xam ne moom la mujj borom bi indi ko mu nekk jaamam ngir mu jaamu ko bindu ko ngir mu jaamu ko moom mu jël bakkanam lonk ko jox ko mu nekk jaamu keneen muy loo xam ne tóor tóoru àddina almaalu wal banuun yow fexeel ba bul nel noonu fexeel ba àddina bi alal yii muy wax diinaar biir dirham am ci lu la doy am ci loo mën a dimbalee jaam yi mel ni yow am ci loo mën a doxale chantier yàlla yi waaye nag na nga fexe ba bul nekk jaamam bul nekk jaamam mooy lan mais nan laay nekk jaamam mooy concrètement xam nga ñu ngi wax boobu ba léegi <laughs> bu dee yow soo tum xaalis mi sa bu julli taxawee pare nga ngir fëlan ko ngir sawtum xaalis ay way <laughs> waaw yow bu zakaat jotee ngay ay pexe naan non c'est que bor yeeg noonu ak affaire yi nii yoo xam ne lépp yaa ko créer sa bopp ba yow li yàlla digle ci loolu doo ko def <laughs> waaw kooku kooku <laughs> mu ngi noonu buñ la nee dimbali ñi nga war a dimbali sa mbokki jullit nga nekk fi di joxe non c'est man maa leen ko gën a soxla te tamit boo ma nee nit ñi jàngal leen ñu natt moo gën nga leen di may jën yu façon waxi caaxaat yooyu ba tax li la yàlla digal ci wàllu alal defoo ci dara waaw doo ci def dara dara dara doo ko ci def waaw kooku kooku mooy ki nga xamante ne nii jaamu loolu la waaw waaw kooku mooy mooy yàlla gi muy mooy yàlla waaw mooy yàlla gi ci alal noonu la koy defe waaw ba pare nag nekk koo xam ne léppam pour moom dañ koo war di jox rek <laughs> waaw dañ koo war di jox rek boo ko joxul mu daal di eh, mu daal di kaas <laughs> waaw waaw liñ doon wax tànk doo tax yonent bi alayhi salaatu salaam eh, eh, doon xool façon nit yi nga xam ne dañoo xaw mel nii nga xam dañoo boo leen joxul dañuy kaas loolu aayul njiit bi wala autorité bi mu gis ku mel noonu du da koy corrompre de déedéet du da koy corrompre déedéet corrompre ko waaye ngir bañ ayu làmmiñam mu koy dox moo tax yonent bi saa salaam gisoon nañ fi waxoon nañ fi xaw na yàgg ñoom Seydina al-Abbas ibn Mirdas keroog Hunayn xam nga tudd nañ Hunayn keroog mais tuddaatuñ ko woon ndax moom niñ ko fi tuddoon yàggoon na bi mu ne yeneen tubaab yi saa saam yeneen joxe kilifaay arab yu bari sans gëléem ñoom <laughs> Uyayna <laughs> jox ko Uyayna sans daal di jox al-Aqra' ibn Haabis sans Uyayna euh, kilifaay Banu Fazaara kilifaay waa Banu Tamim kanta moom al al al al Abbaas ibn Mirdaas ah moom di waa kilifaay waa Banu Sulaym moom gaa yi daal yeneen tubaab yi daal di koy jox cinquante gëléem mu mer ba waxoon waxam ja atajalu nahbi wa nahbal ubaydi bayna uyaynata wal aqra'i wa ma kaana xisnun wala xaabisun yafuuqaani mirdaasa fil majma'i walastumra'an walastumra'an walastu duuna mri'in minhumaa faman yurfa'i wa man yukhfadil yawma laa yurfa'i waaw bi kaas mu ne yonent bay sa sam mais ma yonent <laughs> <laughs> man kilifa arab bu toll ni man <laughs> nga ñëw jox sama naataangooy kilifaay arab ni man Uyayna ki ah, ak al Aqram yi nga jox leen cent gëléem kanta man damay jox cinquante gëléem quand même yonent bi sallallahu alayhi wasallam est-ce que seetaan nga affaire bi <laughs> ay way ataj'alu nahbi waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ngay def daal li ma am ci màng mi ak sama fas yi nga xam ne bi Ubayda xare bu rëy bi mu def Xunayna ba ñëpp di ko coow <laughs> ah amoo dara loo ñu ciy jox lu dul cinquante gëléem ci màng mu bari mii ba pare di jox ñi nga xam ne ëppale wuñ ma ci xarit yi luñ def saa gëlin ah yeneen tubaab yi saa salaam nga jox ñu loo xam ne diggante loo xam ne mooy xaaju li nga jox Uyayna ak Aqra te nag ñoom nag seen muy Uyayna ak Aqra muy Aqra ibn Haabis mu ne ak Uyayna ibn Hisn wa maa kaana Hisnun baayu Uyayna ak baayu Aqra masuñoo féete kaw sama bàyyi man nag du ma nekk ba pare ñàkk féete kaw googu ma masula am muy amee ci man yonent bay saasaam seenaatal affaire bi <laughs> waaw te tey gis naa ne tey képp ku ñu fi wàcc ndax jàppoon na ne ñoom mooy li ñu doon wax keroog mais am lu nu taxlib moom ba yonent bay saasaam doon joxe naan man dinaa jox koo xam ne kama bàyyi moo ma ko gënal te bokku na ci ñooñu am lu nu taxlib taxlib bu nit <laughs> oh, ñoom oh, yooyu na nag ñoom dañu foogoon ne <laughs> ak ñoom ma baas ñii Ibn Mirdas dañu foogoon ne ñoom yonent bi sallallahu ku mu jox day wane ne yow yow la gën a sopp ko keneen ki moo tax mu naan waman yuxfadil yawma tey jii ngay séddale mbir yi koo jox lu néew mooy da <laughs> koo wàcce laa ko kenn dootu ko yëkkati yonent <laughs> leen ko jox leen ko ba mooy jox leen ko ba mu noppi ñu jox ko ba mu gërëm waaw kooku noonu la même mooy façon yu mel noonu da nga leen di bàyyi xel waaw. te gis na nañu xam nga keroog maa ngi lay wax kii <laughs> première xadis bi ñu gis ci buntu bi nii mu am rum na aw bi dañ <laughs> naan xadis bi ci kii la jaar <laughs> bi ñuy tudd Maxrama al Miswar ibn Maxrama baayam Maxrama Maxrama it noonu la ah, magum arab la bi muy génn àddina cent quinze ans la am waaw keroog bi mu déggee piis yi ni ma la ko waxoon yeneen tubaab saa salaam xamoon na ne maxaraba bu déggee piis day ñëw te bu ñëw bu ma ko fi bàyyi lu dara lu ne dina ma ko wax yeneen tubaab saa salaam ñooñ da doon bàyyi ne ci ñoom xel mu jël yu baax teg waaw maxaraba ñëw ànd ak doom ji ne ko eh, dugal ci biir nga woowal may ren saa salaam mu présent nee ko mu ñëw. <laughs> bàyyi loo wax <laughs> mu ne ko way ma ne la demal nga woo ko nga naan foog tukuri <laughs> ba mu demee woo ko <laughs> maarama yonent way sa saam dégg muy wax rek mu daaw génn tey yor yiri waaw wan ko maxarama naan ko maala maala laka hada maala maala dencaloon lii maxarama ba pare jox ko ko di xool yére ma naan ko aradu ya maxarama aradu ya maxarama yonent way sa saam naan ko ndax maxarama gërëm na est ce na mooy loolu dafa am solo <laughs> loolu nag boo gisee saxaaba yi yonent may saa nañ la ko bu yàgg suñu borom moo leen feeñale ci ñëpp melo yi nga xam ne xeet wi fokk ñu mel noonu ñu dund yonent may saa ñu ñu taxaw ci kanamam ku nekk am mu am ci ay groupe yoo xam ne façon yi am ñëpp suñu borom noonu la leen tuube waaw ñenn ñi nga xam ne nii lañ mel mais bul yaakaar ne loolu mooy xaalu saxaaba yi jamais <laughs> waaw <laughs> loolu borom bee ko def ngir bi ñu jàngal ñu ñi ginnaaw moo def ñu mel saxaaba yi mu tànn ñoo xam ne nii lañ war a mel yonent lay sa saam wan ñu ñuy ñëw ci suñu ginnaaw ak ñi nga xam ne ñooy taxaw place ak ñi nga xam ne ñooy nekk ay njiit nañuy bàyyi xel ci façon ay nit yoo xamante ne nii seen làmmiñ lañ yor waaw te loolu mën na leen alal lu ne rek waaye da koy def ngir si boppam kese non pour tamit moom. waa ji noonu lu ko gërëmloo loo xam ne moo koy bañ a alka ak alkanem mu bañ ko koo jural waaw mu koy defal ay li nga xamante ne mooy ay di ko di ko defal yenn faveur bi moo tax yeneen bi alei salaam hein <laughs> loolu nag lu jikko ju baax de waaw moom moo tax gaa yi eh, yonent bi alei salaatu salaam doon na wax ne gaa yi fekk daa am ku mu ñu mu jox daa am ñu mu jox euh, euh, Seydina Omar radiyallahu anhu ne mais yonent bi alayhi salaam man de gis naa ne ñii nii nga jox affaire bi nii <laughs> am na nañu leen ko gën a yeeyoo waaw <laughs> ñii non ñii moom am nañu leen ko gën a yeeyoo euh, yonent bi alayhi salaam ne en fait ñii dañ maa tàmbaloo diggante ñaari mbir waaw mooy dañoo maa insister ci laaj biñ may laaj di ma laaj di continuer di ma laaj di ma laaj di ma laaj. soit ba jox leen soit ñu bu ma leen joxul ñu ñu ñu ñu ñu kii <laughs> ñu ñu ne ñu ñu ñu tax ku nay te man du ma ku nay waaw <laughs> yeneen tubaab yi saa saa ne looloo tax ma jox leen waaye xam naa ne moos waa ahlu suffa moo leen ko gën a ñoo leen ko euh, euh, ñoo leen ko gën a yelloo waaw loolu mu ngi ci sahih imaamul Bukhari di sahih di euh, hadiisu Seydina wa Mawlana Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu kon affaire bu mu ngi waaw yonent bi saa saa ne ko xam naa ko de xam naa ne moos <laughs> ñii ñii moom waaw lu suufa moo leen ñoo ñoo eh, leen ko gën a yeeyu waaw waaw ñoom ñoo leen ko gën a yeeyu waaye nag dañ maa bëgg a tànnaloo dañ ma bëgg a tànnaloo diggante ñaari mbir waaw diggante ñaari mbir non imaam Muslim moo ko solo maanaam imaam Abu kii eh, eh, al-Bukhari non imaam Muslim ak sëriñam parce que leen saa saa dafa dafa séddale yeneen Seydina Omar ne ko mais ya Rasulullah <laughs> yow ndawal yàlla saa saa ñii nii am nañu leen gën a yelloo mu ne waaw ñoom parce que ñii li tax ma jox leen waaw xayyaruni an yas'aluni bil fuhshi aw yubakhilunani fa lastu bi baaxil voilà <laughs> waaw ñoom dañ maa tànn loo waaw dañoo insister ci laaj yi may laaj waaw ndax ñoom seen ngëm yàlla foofu la tollu waaw. ba pare puusa ma ci di ma laaj ak insistance te loolu tegginuwul wala rek te buñ mooy boo buñ ko defee joxuma leen ñu daal di ne waaw dafa nay te man nag du ma ko nay waaw loolu la ñuy gis ne kon di ndànku di yëwanal di di ndànku ak ñi nga xamante ne nii fa seen xaal toll noonu lañ mel ak ñi nga xam dañoo xaw a dur ak nekk ñoo xam ne boroomi làmme ñu ñaaw lañu yooyu dafa am solo moo tax boroom bi boole leen ci ñuy jox zakat wal mu'allafatu qulubuhum loolu dafa am solo waaw ndax maslaha googee loolu nag képp koo xam ne tamit dafa nekk ginnaaw yonent bay saa saa moo tax manuñu ne bon lu tax sawaay di jox ñii di jox ñii non léeg-léeg am na ñoo xam ne moom xikma boobu dina ko xam ñi ci biti nag ñoom mën nañoo bañ a ñàkk xam loolu waaw mën nañoo bañ a ñi ci biti population yi mën nañu bañ a xam loolu mais li gën bu woolaa moo doon ñu laaj waaw ndax Seydina Omar radiyallahu anhu waaw waxu laaj la mooy yonent way saasaam ñii nga jox lii de ah xam naa ne am na waa ahlu sufa ñoo leen ko gën a mooy wax ahlu sufa xam nga ko ñoo benn ay mooy way ñàkk muhajiruna yi lañ woon ak lansaar yi sax ndax Seydina Abu Sa'id al-Khudri léeg-léeg mu ab bokkoon ñoom nag dañ doon bari di wàññeeku léeg-léeg ci ginnaaw jàkkaay yonent saa saasaam dañ leen defaloon benn mbaar boo xam ne fa lañ doon nekk waaw moom mooy ñoom na Abu Hurayra léeg-léeg ñoom ñoom Seydina Abu Dar ak ñenn ñi eh, nga xam ne dañoo ñëwoon ñàkk foofu doon fa nekk te tamit ñoom dañ doon gërëm tamit lu lu ndaw waaw ngir lan bi toppatoo Alquran waaye di toppatoo njàngaleem Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak moom di jële ci moom. am na soixante-dix suñ ci masoon a faat ci Bi'ru Ma'una waaw benn xare boo xam ne bon benn eh, embuscade la sax ndax waa ji kàccoor bu mag bi moo leen embuscade voilà Euh, ñooñu nag bokkul ak ñi imaam Abu Hurayra naan laqad ra'aytu sab'ina ndax loolu ba muy xew Seydina Abu Hurayra nekkagul jullit en tout cas ñëwagul ci Yonent bi alayhi salaam xew-xew Bi'ru Ma'una Seydina Abu Hurayra ñëwagul woon ñii muy wax mooy ñeneen la parce que ñoom léeg-léeg ñu bari woon léeg-léeg ñu néewoon voilà nga xam ne ñoo doon way ñàkku way ngëm yàlla yi nekkoon fi nga xamante ne ci jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa lañ leen utoon utaloon li nga xam ne mooy daluwaay foofu lañ doon nekk mooy waa ahlu suffa waaw léegi nag lu tax ñu tuude leen ko ndax yére leen doon sol nga xam ne ci leen la woon benn nga ciy yor daanaka doo am dara imaam abu euh, Seydina Abu Hurayra dina ko wax ci kanam ah ah dina ko wax ci kanam euh, euh, loolu dinañ ko gis jarul ci hadith Seydina Abu Umar bi nii ñu ciy taxaw hadith bi ci tegu rek moom dina tudd waa ahlu suffa amaana lii dinañ ci ramasser waa tuuti kon mu ngi noonu kon ñu mel noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne may nag du jikko ju baax waaw nit Euh, bul yem rek yow boo ko mënee faje neneen ndax yonent bi saa saam da leen doon faje neneen ah voilà nekkul ne rek da leen doon jox gis nga Uyayna xam nga Uyayna loolu la tàmmoon ba moo tax bi Seydina Omar nekkee xalifa euh, gisoon nañ ko bi Seydina Ibn Abbas radiyallahu anhu ne daa daa laaj daa laaj euh, audience ci al-Hurr ibn Qays doomu frère am la woon nga xam ne bokkoon na ci conseil Seydina Omar radiyallahu anhu mu ñëw laaj ko audience waaw ne ko yow gis naa ne am nga waj ci amir bi waxul sax amirul mu'minin ci waajoo jële léegi nag damaa bëgg nga nga nga ñaanal ma fa ndigal mu dal ko jaas mu agsi rek ne ko ay Ibn al-Khattab eh, yow Ibn al-Khattab ah yow doo ñu jox lu doy ah ay wax ay wax wax wax wax ba say naaw war mer nar koo dóor yaram boobu alxur wax <laughs> ne ko ah xam ne bu bu bu yéexee say naaw war yaram bii lay bàcc baayam bi ah <laughs> ci bopp baayam bi la koy dóor ndax waa ji li mu wax jugut mu jóg rek na ko ah borom bi de wax na yonentaam ne ko <laughs> xudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jaahiliin wa haadha min al jaahiliin ah borom bi nee na ngay ngay jàpp ah, la la woyof ci jikkoy nit ñi ngay jàpp njéggal di jéggal wa ñi di jëllale waaw te deel digle njekk wa aarid te nga dummóoyu anil jaahiliina ñi nga xam ne xamuñu sa dayoo xamuñu la moo tax ñuy comporté ak yow yenn comportement yeeg wax ak yow yenn wax yi di jëflanteeg yow yenn di jëflanteeg te wa haadaa <laughs> neexul ba neexul waaye sama baay bii minal jaahiliina dañoo bokk ci ñi la xamul Seydina Omar daal di noppi bàyyi eh, dóor ba mu ko naroon a dóor Seydina Ibnu Abbaas ne wa kaana wa waqaafan taxawaa koon la woon moom Seydina Omar ci aaya yàlla yi ba mu ko déggee la arrêté waaw gis nga Uyayna mooy lan parce que Seydina Omar joxu ko lim mooy la ko jox lim lim yelloo mais dafa bëggoon moom te waxoon nañ la boobu euh, la ko Seydina Siddiq defaloon mu ñëw di laaj ay ay ay suuf ay domaine Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu daal di laaj saxaaba ya fa newoon ne lan ngeen xalaat ci li mu yay na yi bëgg jaay na ko ah loolu de garaawul man nga ko defal léegi mu defal ko ko bind ko. mu ne Seydina Omar radiyallahu anhu ci buntu mu ne ko la la xalifatu rasulillah la Seydina Abu Bakar defal mu ne ko lii la ma jox mu mu mu ne ko fan la ko bind mu wan ko ko mu effacé lépp rek mu mer <laughs> way duggaat ci Seydina Abu Bakar naan ko yow yaay xalifa wala kii maa xalifa ah liñ ma jox mu yow effacé ko Seydina Omar leen dara lañ la dul jox waaw <laughs> waaw <laughs> li ñëpp di am ngay am kenn defarul la fii te pourtant Seydina Abu Bakar dana woon gaa la laaj conseiller ni mu xam na ko kan moo koy jàngal <laughs> moom bi gënoon takkoo ak Yonent bi sallallahu na Uyayna bi ñëw di wax ay waxam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko jox loolu xam fekke na ko mu doxalee nen moom la mais Seydina Omar dafa ñëw régler affaire boobu waaw régler Uyayna loolu nag du ñëpp ko man waaw te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom da doxal mooy li ko boroom wax xudil afwa moom ci méthode boobu la ko boroom wax waaw jàppal li woyof ci mbiru nit ñi. waaw day jàpp njëggale di jëllale waaw di nga xam ne lii kii nii la mel mais ngir nga ngir ngir moo tax mu ne woon euh, waa Lamsaar keroog Xunayna ndax da ngeen may mere ci loo xam ne damay jël alal joo xam ne ash-shaata wal ba'ir bi ko jox ñoo xamante ne ata'allafuhum dama bëgg miinloo seen xol ak seen yitteeg seen lépp ci diine buñ ko miinee lii lépp dinañ ko génn waaw loolu dafa am solo tamit waaw loolu dafa am solo nekk loo xam ne lu ñu war a bàyyi xel la. ci njiit moo tax lu délicat la njiit mu xam loolu bu koy doxal léeg-léeg ñu bari duñu comprendre ñu ëpp ci population bi duñu comprendre pourquoi muy doxale lii waaw dañuy jàpp ah non non non saa yi moom moom non moom moom moom vraiment alal ji moom nii muy dox nii loolu du yoon yeneen tubaab yi saa ci woppam lañ ko doon wax. mais bu boobaa na na leeral gaa tamit waaw na leen leeral ne leen lii wut lii wut lii wut waaw. lii ak lii ak lii loolu yi dafa am solo loolu yi lu jar bàyyi xel la ci critiques yi nga xam ne moom lañ suñu réew yi gars yi gaaw critiquer gaaw a nàngam ak nàngam loolu yi dafa jar a bàyyi xel waaw ay doxalin la yoo xam ne sunna la doxalin yonent bi alayhi salaam la ngir façon yu mel nii nan nga leen di faje du rek yow ku ñëw da nga eh bu leen fonton ah waaye affaire bi c'est comme ça c'est comme ça waaye lii mooy lan in la ça c'est ça buñ ko joxee bu gërëm buñ ko eh, waxu la déedéet yonent ma saa saa doonul woon nekkul woon ghalizan waaw nekkul woon ku tàng xol ku dëgër jëf jëlanteeg yooyu déedéet loolu xamoon na leen pourtant da leen doon jox xam nga yow day xam ne ñi ay mag lañu ay kilifa la ñoo xam ne ñu topp seen gannaaw te tamit noonu lañ mel te loolu mooy ñu ngi ci l'islam ay façon la ñoo xam ne boo leen bàyyee léegi ñu génn ci l'islam mu ne ñu des ci l'islam ma leen di jox ñu des ci l'islam moo gën ma bañ nee na jox ñu génn ci l'islam wala wax lu leen ci génne waaw wala wax ci xaq yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu tax borom bi daal di leen sànjum yàlla dal leen ba kaw loolu it dafa jar a bàyyi xel waaw ak tamit réputation waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu la la wax waaw léeg-léeg koo xam ne day mérité ñu faat ko mu ne bu leen ko faat comme Zul Khuwaysira waaw al-Yamani maamu xawaarij ji waaw ba mu si waxee keroog xonay ni ne ko yow gis naa boobu ba yow yow yow yow yaa ngi yaa ngi séddale mu ne ko ajal loo gis mu ne ko gis naa la jubaloo mu ne ko laqad xibta wa xasirta in lam ajil mu ne ko kuttus nga te perte nga bu dee ne man jubalu waaw. waaw ba Seydina Omar Seydina kii Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu waa ku nekk ci ñoom ne jóg yeneen tamit saa saa bàyyi ma ma ma cor bopp naafiq bi mu ne déedéet. damay bañ nit ñi di wax ëllëg naan Seydou naan Muhammad day faat na di wax nit ñi di wax ñi xamul ay saxaabaam waaw te pourtant kooku mbiri ñu woon na faatu kon gis nga loolu nag du loo xam ne dañ naan c'est exclusivement réservé ci yonent bi saa saa déedéet waaw nit ki yow bu dee yow sa xaq lañ jël nga nekk njiit nit ki wax na la loo xamante ne yow la yow la offensé loo xamante ne eh, man na koo jural lii waaye sauf ci image yu réew mi. wala image njiit yi ak image loolu da nga koy xool nga daal di ciy dëgg ci bal bàyyi noonu waaw ne jéggale jéggale non jaru ko bu leen ko topp loolu waaw bu leen ko ko toppee waaw waaw moo tax yeneen traçais waaja ne woon doon topp waaja faat <laughs> ba mu ko jàppee est-ce que dana ma faat la yow tay rek maa lay faat waaye dana ba ah don suur don suur boo mënee en tout al imam <laughs> al Waaqidi nee na don suur la. <laughs> <laughs> ba mu tëddee rek waa jël jaasi lonk jaasi ji mu jël ko ne ko eh yow xawat kan moo may musal ci yow ci man kan moo lay musal ci man mu ne ko yàlla waa ji tiit ba jaasi gi wadd mu jël ko ne ko léegi yow dama lay laaj ana kan moo may musal ci yow waa ji naan ko ah jéggal rek <laughs> waaw ñeewul tay ma rey ko imagine nga lool président buñ naroon a faat ko <laughs> ko war a faat mu fekk ko mu mu koy allumé rek xay bay waaj a tiire rek am ko ko fil rek affaire bi wadd kooku peine de mort yi dina metti lañ koy teg ci dëkk yi am peine de mort bu dee yi amul moom moom keroog lay mujjee gis jant waaw mais yeneen traçais sàmm loolu da ci doon bàyyi xel waaw moo tax ñi ko ñi ñëw ci gannaaw dañ koy ba dañ koo war a bàyyi xel waaw. loolu moo ba léegi zakat al mu'allafatu qulubuhum bokku ci te loolu dara dindiwu ko te mooy li gën a dëgër ñooñu ba léegi dañoo mérité di jot li nga xam ne mooy ci zakat bi waaw. ñi nga xam ne seen xol yi dëgëragul ci l'islam ñu leen di jox ci zakat yi ngir ñu gën sax ci l'islam gis leen bienfaits de l'islam parce que diine ju ju ju ju ju neex lañ xam waaw diine ju riche lañ xam diine alal lañ xam ndax ñoom loolu lañ mën a xam boo leen di wan diine ju ñàkk ñuy bàyyi <laughs> te loolu defoo ko yow yow yow kii dox leen teg ñoom ban intérêt la am personnel mooy li mu bëgg mooy ñoom njaboot ak gi rester en islam loolu la voilà lu ama am solo waaye euh, ka nga xam ne loolu mooy kiy doxal ak ku mel waaye ki mel noonu dañ koy dañ koy fexe faj parce que loolu du jikko ju baax moo tax yeneen tubaab yi saa saa ne ta'isa abdu dinaar wa dirham kon de alku na jullootu na wadd na abdu dinaar ka nga dinaar wa dirham ka nga xam ne mooy jaamu dinaar ak jaamu dirham wax nañ la lan la koy def wal qatifa waaw ak yu baax moom foo ko fekk loolu kese lay toppatoo wal ak valeur yéeg yooyu mais gis nga bu bëgg bu waroon a génn am ci yére yu normal yi amul yële jaral na ko bañ a génn defi farata parce que amul yi kooku kon kat kooku est-ce que moom moom nekkati na déedéet yére yi apparence am apparence am lui moom il est l'esclave de son apparence waaw esclave son apparence waaw ba pare kooku jikko yi lay mel xaalis moo xër dafa dafa dee ci xol bi waaw dafa xër ci xaalis utum xaalis hein moo tax nu mu mel in utiya bés ko ci joxee dara robe mu gërëm nga gis mu kontaan oh <laughs> moom kay diw kenn gënu ko du ma roomu nit ñi moo fi gën a tabe moo fi gën baax waaye wa in lam yota lam yarba boo ko joxul nag du gërëmaa beneen bi saxit Eh, tey ma dugg la daf lay dugg dugg dugg dugg dugg dugg dugg dugg ba nga ne waay xanaa diidit waay jekete waaw nii la parce que lu tax parce que sawaay de <laughs> lam bëggoon nga ko defalul léegi nag léegi nga fi sës mooy mu lay rentré lii ji rentré yu garaaw waaw loolu nag lu garaaw la moo tax imaamu Tirmidhi moom ni mu ko soroowee dane lu'ina abdu dinar Seydina Abu Hurayra dana yonent way saa saam nee na lu'ina rëbbis nañu abdu dinar wa lu'ina abdu dirham daal dina ñuy rëbb ki nga xamante ne mooy jaamu dirham dinar ak ki nga xamante ne mooy jaamu dirham ñoo ñépp daal dinañ leen rëbb voilà kon borom bi rëbb na leen ndax mooy loolu du jikko ju baax waaw lu'ina abdu dinar wa dirham waaw mooy il faut pas kon alal ak yooyu waaw ba pare nga nekk koo xamante ne nii yow nii ngay mel ta'isa wan takas <laughs> wa ida shika falan takas waaw kooku moom lu garaaw a garaaw la waaw mooy moom lay joxe misaalu ku dégg jam yow dégg ba mu la jamee amoo lu ko dindi mooy mënatu la dox nekk ci l'islam gu jaar yoon xol bi noonu lay mel lu tax parce que fa ida shika bu ko dégg jamee falan takas amul ku ko koy ginneel ku koy dindil manu la ne waaw manu la ne ndax dund gu metti lay mujj nekk waaw dund gu méttee méttee métti ndax xol bi du dal xol bi du dal ba pare fu mu daanoo rek bu jógee du jóg sax balaa jóg daanuwaat day këlbatikuwaat waaw waaw waaw moo waaw nga xam ne noonu lay mel nekk li nga xam ne mooy jaamu yooyu jaamu yoo yële waaw kon nag lii la. nekk rek ndax boo toppee yooyu daf lay préoccuper ci li nga xamante ne mooy say waree say waru nga doo ko def say war waree fii la borom bi tañ doo ko def moo tax borom bi ne woon alhaakumut takaasur hatta zurtumul maqaabir li leen préoccupé fukk leen yëtteel leen mooy al njëkkalante àddina ba ni ngeen di deewe nag dem ñu yóbbu leen ci bàmmeel yi waaw bu boobaa di ngeen xam voilà loolu la mooy wa ila shika mooy noonu la bu ko dijjinee sorox du am kenn ku ko dindil ndax ni mu mel la ko ak a naqaree faj waaw ak a naqaree faj waaw ndax mbiri day delluwaat ci moom rek te mbir mi mooy foo yaakaar ne waa ji daal dinay tane tanewut tanewut noonu la mel kooku kon wallahi kooku tànsa waaw leneen moo koy gënal jaamu yàlla gi ñu ko tegal moo koy dëddaloo di fàttale ko yàlla moo koy dëddalikuloo di dox ndigalu yàlla yi fekk lu koy may lu tax mu am xaalis a gi ay dërëm ak yooyu jaral na ko faat lépp lu ko yàlla digal ngir am ko Allahu akbar waaw yow bu dee ne dëkk dëkk ni mu ni mu yombee ni mu woyofe moo ko dugg kenn manu koo dindi lan ngay xalaat ci lu gina a garaaw Allahu akbar médecin bi gën a baax boo ko joxee falan taqash du ko mën a dindi waaw loolu nag mooy ñaan la ci kaw waajooñ mooy toskare ñeel na ko summa toskare ñeel na ko manatu la yëngu te ndaw moo ko tere ndax mbiru àddina yii mu topp muy dërëm ak di eh, dirham ak diinaar waaw nga xamante ne mooy léppam ci la nekk waaw léppam allazi jamaa maalan wa addada waaw day dajale mooy ka nga xam ne day dajale maalan alal wa addada ba pare yaxsabu anna maalahu axlada jàpp ne ci kan na soom ak ña ràngate koom que alalam jooñ mooy tax mu gën a yàgg ci àddina bi waaw toppatoo ko rek nekk ci toppatoo di yaxanal ba fàtte boroomam ah mu ne ko kallaa la yumbazanna fil xutama waat naa ne koog dees na ko sànni ci safara su nga xam ne moom boo ko duggee lépp lu yax ci yow da koy damm mooy xutama moom buñ la fa dugalee pëtëx ci biir booy dugg rek ci lay écraser da lay écraser fépp lu yax nekk ci sa yaram bi moom loolu luy njëkk li njëkk di moom. isla <laughs> nga fara soos garaw na de yaa ngi imaginer loolu fépp fu articu wax ma articulation yax sa yaram bi lépp lay moñ lay moxoñe da koy moxoñe rajax mu ne wat naa ne ku mel noonu fa lañ koy dugal moo tax lu garaaw la kon àddina jaru ko waaw dajale waxoon nañ la bul mel ni duudul xasida <laughs> man yajma'u duna waaw bul mel ni misaalam ki nga xamante ne ah mooy li nga xamante ne mooy eh, weeru weeru busa baali góogale Allahu akbar yow mi nga xamante ne nii yaay dajale li nga xamante ne mooy àddina te yàlla taxul waaw wali duudi fii man suuji fii la tabuuboo waaw waat naa ne weer woo wale ca la mu rabb ba pare ca lay al ko dem fa la koy fekk fa lay faatoo moytu la noonu kon nag mu noonu kon ñu yem noonu <laughs> ah bii di ñëw nag ñu ñëwaat waxoon nañ la xadiis yi di ñëw